baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim wa yas'aluunaka an dil qarnayni qul sa'atluu calaykum minhu dikran kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laay bi nga xam ne mooy juróom-ñett fukk bi ak ñett bi nga xamante ne nii nag fii nag la suñu boroom tabaaraka wa taala di tontoo beneen laaj bi nga xamante ne moom la an-Nadr ibn al-Haaris ak ki nga xam ne mooy Uqbat ibn Abi Mu'ayt alayhima min allahi bi ñu demee ca fóore yahuud ya ca Yasrib demoon bokkoon na ca riwaayab imaam ibn Isxaaq boobale ca nettalim boobale nga xam ne moom lañ gisoon ca ñaareelu jataay bi wala ñetteelu jataay bi ci saar bi ñu nekk walillahi alhamdu wal na léegi bokkoon na ca laaj ya ko yahuud ya waxoon ne ko bu ngeen demee na ngeen ko ko laaj de bu ko xamee daal ngeen xam ne moom yonent la alayhi salaatu wassalaam waaye bu ko xamul nag ngeen xam ne benn waaye la boo xamante ne nii day waxal borom bi daal loo xam ne du noonu léegi nag seet leen nan ngeen di def ak moom après waxoon nañu la bokk na ca laajeet gu yoon nañ ko ay gone yoo xam ne dañoo génnoon ay ndaw génnoon daal di dem nooy ñooñu amoon nañu xabaar bu yéemee mu tegoon ci beneen moo doon ana koo xamante ne góor goo xam ne moom da doon wër rek di voyage moom doonu loon teg son bâton de pèlerin mooy foo ko fekk daal moom mu ngi tukki moom góor goo gëlee léegi nag nga xamante ne nii kon looloo doon ñaari laaj bi nag waxoon nañ la ñaari laaj yi la ñaari laaj yi la suñu boroom tontu ci saar bi bi ci des muy ruux nooy doon nañ ko tamit leneen bu ngeen demee na ngeen ko laaj ne ko alanal mooy ruux waay yi loolu nag mu ngi koy tontu ci saar bi nga xam ne moom la ñuy jeexale te moom la ñuy gis ci bu ñu jeexalee bi muy suuratul isra inshaa allahu taala kon nag góor googu ñu ne woon da doon wër rek ci réew yi waaw kooku amoon na benn xabaar bu yéene kooku laaj leen ko ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag suñu woroom di tontu mu ne wa yasaluunaka te ñoom de lañu la ñu nga ñu nga lay laaj an Dil Qarnayni mooy waa yéefaru Quraysh dañu ngi lay laaj an Dil Qarnayni ñoom kañ lay laaj dañ ne la ëpp góor kese waxuñu la sax ni mu tudd kaay ma wax la man borom bi tabaaraka wa taala góor goo gële nga xam ne moom la leen yaawuur yi wax muy question kal nañ xam ma wax leen mooy kan mooy kon wayas alu naka ñoom ñu ngi lay laaj an dil qarnayni ca waaja nga xamante ne ni moom la ñuy wax dul qarnayni moom nag qul waxal ne sa atlu alaykum minhu dhikra nee leen xelséef naa jàngal leen ci loo xam ne zikra tudd la ak fàttale ko la tudd la muy alquran dinaa leen ci jàngal loo xamante ne nii sama borom tabaraka wa taala moom de ki nga xamante ne nii moom de moo ko jàngal fii ci alquran ngir ma dégtal leen ko ci laaj bi ngeen doon laaj léegi nag Zul Qarnayni moom lan la woon boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñenn ñi daa am ci ñoom ñoo xam ne dañ ne Zul Qarnayni moom malaaka la woon ala radiyallahu radiyallahu am ñu ne déedéet malaaka fan nit la woon am ñu waa léegi ba mu nekkee nit ana lan la woon ñenn ñi ne moom de yonent la woon ñeneen ñi ne ah mukk moom rahmatullahi alayhim nekkul woon yonent de comme ni nga xamante ne nii mufassiruuna yi boo demee noonu lañ koy tuddee di ko jële ki ku mel ni sayyidina wa mawlaana al imaamu ali ibn abi taalib amirul mu'miniin wa xawatha wa rabi'u xulafa'ir raashidiin almahdiyiina abul hasani wal husayn radiyallahu anhum wa ardaahum moom mu ne lan moom mu ne déedéet kooku jaam la rek jaamu yàlla la boo sell la woon waaye nekkuloon malaaka te nekkuloon yonent te loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala nuy waxu seydina ali boobale asadullahi alxaalibi radiyallahu taala anhu wa ardaah léegi nag loolu benn affaire la ginnaaw loolu nag ñu war a xool nag ana nag lan moo ciy tegu mooy est-ce que Zul Qarnayni kañ la doon dund ñenn ñi nee jamono ju yàgg la ay côté Samud la woon de am ñu ne déedéet ci ndax ci sëtu Samud yi la woon am ñu ne jamonoy Seydina Ibrahimul Xalil alayhi salaatu wassalaam moom xamoon na ko am ñu ne mukk bàyyi leen wax jooju ngeen di wax nii ngeneen ma lan moom Zul ni mi diggante Seydina Isa la woon de ak Seydina Rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam am na yeneen wax waaye daal yi mooy li gën a siiw loolu nag wallahu taala alam aya dalika kaan borom bi tabaraka wa taala moom de moo xam lii moom liñ ci wax yépp mooy ne lan moo ci ne woon léegi nag mu des beneen beneen laaj mooy mootul Qarnayni mi ana nan la tuddoon am na ñu ne Abdallah la tuddoon am na ñeneen ñu ne wax tur yu bari am ñu ne moo doodéet bàyyi leen li di wax gis nga Dul Qarnayni mi am na mooy kan moom mooy Alexandre le Grand bi nga xam ne moom ngay dégg mooy loolu wax la joo xamante ne ñii moom wax ju siiw la am ñu ne mukk bàyyi leen wax joo ngeen di wax Alexandre le Grand al Iskandar fan du al Iskandar moom la nga xam ne moom ngeen xamee ci le Grand du moom de ñii ne Ayyash la tudd am ñeneen ñu ne As'ab ibn Jaabir moom la tudd ak yeneen i wax ak yeneen i wax am na yeneen i wax yoo xam ne ak tamit loolu mais insha allahu taala loolu daal lenn daal am na mooy Alexandre le Grand moom du moom parce que Alexandre le Grand wax jooju wax la ñu ci ki nga xamante ne nii mooy Wahb ibn Munabbih rahmatullahi alayhi mais wax jooju ma wallahu taala alam waaye loolu dëgërul parce que Alexandre le Grand taalibe Aristote la woon ah, waay yow te Aristote yooyu noonu waay yow ñooñu nga xam ne grec yooyu mooy al Maqduni voilà mooy le le le macé le le macédonien nga xamante ne mooy Alexandre moomu le Grand loolu siiw na kooku moom du moom comme ni nga xam ne noonu sax la ko Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu mu ngi koy tudd di wax ne non moom fen Alexandre man parce que Alexandre le Grand yow Platon ak ay Aristote ñépp xam nañ ne gis nga gaa yooyu ñoom de toute façon ay xërëm lañ doon jaamu ay Athéna ay déesse Athéna ak ñi nga xam ne ñoom Apollon ak gaa yooyu lañ doon jaamu yooyu léegi yow kooku seen taalibe mooy moom taalibe Aristote la woon léegi kooku nga yaakaar ne mos bokkaalekatu yàlla bu mag la woon Aris Alexandre le Grand alors que kii Zul Qarnayni mii moom wéetalkatu yàlla la woon bu mag. bokkoon ci wàlli yuy borom bi tabaraka wa taala kon nag moom manu la nekk ki nga xamante ne nii mooy kooku nga xam ne moom la ñuy wax muy Alexandre le Grand du moom al Iskandar moomalee du moom de wallahu taala alam léegi nag kon suñu borom nag moom lañ doon laaj gars yi doon laaj góor buy doxan suñu borom nag leeral na mooy kandee nee na leen kon Dul ni la wax kon taman mu man yonent bi alayhi salaatu wassalaam sa at lu alaykum minhu dhikra xelséef naa leen a jàngal ci alquran yoo xam ne ci laa koy tibbe jàngal leen ko ci mbiru Dul Qarnayni mi inna suñu boroom ay nettali mu ne ñun de makkan naa lahu mu ne innaa ñun makkan naa lahu ñoo ko jàppandal fil ardi ci suuf sii mooy suuf si nga xam ne ci la newoon muy suuf sii wa aataynaahu ñu daal di koy jox min kulli shay'in sababa lépp lu ne may naa ko xam-xam ba tax mu mën a accéder ca loolu la ci di njariñ mu daal di koy jël la ci nga xam ne lor mu daal di koy jañ borom bi moo ko defal loolu ay yoon yoo xam ne mooy ay projet ay bëgg-bëggam ay namm-nammam na nga xam ne nan lay def ba accéder ci ba daal di koy ba daal di ciy jot loolu la ko borom bi tabaaraka wa moom lay wax ne wa aataynaahu ñu jox ko min kulli shay'in ci lépp rek sababan sabab ba mooy échelle ba nga xam ne la muy jottale ko ngir mën a jot la nga xam ne moom mooy la la la la baax ca mbir moom mële moom daal dina koy jox de fa atba ba mu ko defee nag mu topp sababa yoon yoo yëlee lii nag lu am a am solo la xam nga ñu la doon wax ba ñuy tàmbale ca nettale bi jeunes yoo yëlee kene mooy fitnaay nguur waxoon nañ la ci la gisoon nañ ba ñuy wax waxu jeunes yoo yële di waa saabul Kahfi alhamdulillah gisoon nañ ne buur bañ dajaloon buur bu dëng la waaye am na beneen buur tamit ñu gisoon bu dëng boo xam ne wu ñu ko mooy bi ñuy gis ci Seydina Muusa ak Seydina Alxadir alayhim asalaatu wassalaam am na buur bu dëng bu fa newoon moom la Seydina Alxadir na woon Seydina Muusa wa kaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin ghasba mu ne boo gisee ma fëq gaal gi nii daa am ca seen kanam benn buur boo xamante ne nii moom la yaxudu xasba moom daal daa ngi nekk koo xamante ne gis nga gaal gaal bu mu gis daal mu neex ko daal mu neex ko moom daal da koy jël ci par force daal di koy foqar ci ci say loxo boole ko ci ay moomeelam kooko xam nga ne buur bu dëng la suñu boroom fii muy tuddaat beneen buur muy kii Dul Qarnayni mii nga xam ne suñu borom nee na maa ko jàppandal ci suuf sii wa aataynaahu ma jox ko min kulli shay'in sababa xam na léegi nag kon Dul Qarnayni kon boo gisee saar bi mooy ne suuratul li nga xam ne ñetti yoo xamante ne ni kenn ki rek a jub loolu it dañ ciy xamee ne mooy yor nguur c'est pas pour tout moo monde du ko tëb rek ñu ne ay way nañ ko fal mu taxaw fal leen ma fal leen ma ñu fal ko déedéet mbir mi du demee noon loolu moo taxoon Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxoon Seydina Samura ne ko laa tatlubil imaara ne ko woon yow Samura laa tatlubul imaara te lu mel noon waxoon na koy Seydina Abu Dhar radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne ko bul topp bul bul bul bul laaj mukk al jiit ñu fal la ngay jiite nit ñi loolu bu ko nekk di préoccupé nag ndax bés bu la ko joxee dee ndax kat bees la ko joxee ci loo xamante ne nii ci masala la mooy yaa ko doon ke daa ko doon laaj di insister nit ñi naan fal leen ma fal leen ma boobu moom day nekk loo xam ne ab yen lay nekk ci yow waaye bu dee ne nag yow dañ la koo jox ci loo xamante ne nii nit ñi la seenu xel teey teey ci ñoom daal di seen seen liiboog seen xel teey seen lim non seen xol ak seen yëpp dal ñu xam ne yow kii nga ñu jox la ko saa nga laaj ko loolu moom borom bi dina la ciy dimbali de kon nag mbir mi mooy loolu suñu borom gis ñetti buur yoo xam ne ñaar yee dëng benn yee jub moo tax it rawatina moo tax yor nguur ak jiite du lu yomb de ba ku tëb rek ñu jox la moo tax it boo gisee mooy surtout suñu liñ nanaa démocratie président bu réussir daanaka loolu mooy li manu la nekk mooy ne dina dige lu nekk boo ko falee wallahi da ngeen naan moo xanaa kay du kii ndax ndax lan mooy loolu rek mooy mbir mi ngiwur ci boppam moo naqaree yor bu doyee ragalug yàlla lalu ko mooy da ngay sonal sa bopp rek wala koo xam ne bon même bu dee ne ragalul yàlla gëmul ay yàlla yoo sax waaye éthique bi ñu teg muy li nga xamante ne nii mooy ma la war a respecté dina ci tënk boppam même bu dee gëmul dara kooku moom bu defee loolu mooy seen réew yi dox waaye lu ñu wax ci réewu tubaab yi ñoom ñoo tane suñu suñu suñu xarma ñàngaan yi réew yi ñu yor nga xamante ne nii moom daanaka moom moom lu waay neex def la tubaab bi moom boo fi jiitee